xaafidu ala salawaati wa salaati al-wusta wa quumu lillahi qaanitiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ci suuratul baqara fi ñu yemoon ba léegi <coughs> walillahi alhamdu walminna kon nag ñu ngi woon ci xaafidu daal di leen wattu ala salawaati yi li nga xamante ne nii mooy julli wa salaatil wusta ak julli ji nga xamante ne nii mooy wi dina dugg doomu wa qumu lillahi qaanitiin da ngeen jóg taxaw temm ngir borom bi tabaraka wa taala di ko toroxlul te di ko jullil léegi nag ñu ngi woon ci wax yooyu waa salaatul wusta mooy lan gisoon nañu wuute yi nga xamante ne nii ñoo am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci ñaar fukki wax la woon gisoon nañu ñëwoon nañ ba gisoon juróomi wax yu njëkk yi li nga xam ne dane bii dane fajar la beneen bi ne noonoo tisbaar la beneen bi ne tàkkusaan la beneen bi ne timis la bi ñu mujj woon wax mooy ne julli yëpp la voilà mooy julli yëpp rek léegi nag mu ngi noonu léegi juróom juróom benneel bi di sixième bi ñoom ñu ne lool loolu mooy li nga xamante ne nii mooy jumaa mooy mooy jullik àjjuma lay wax foofu ne te lu mel nii moom la ki nga xamante ne mooy abu shaama nekkoon sëriñ ci al imaamu nawawi rahmatullahi alayhi moom la gën a dëgëral léegi nag juróom-ñaareelu wax bi ñoom ñu ne noo tisbaar la ci bés yépp mooy mooy yeneen jouru semaine bi yépp mooy tisbaar la waaye bu dee bésu àjjuma mooy àjjuma gi julli àjjuma ji kon lool mooy septième bi huitième bi <clears throat> daal ñoom ñu ne non mooy mooy mooy mooy mooy timis non non mooy gée gée la gée la loolu la ñu ne loolu mooy gée léegi nag neuf bi ñoom ñu ne mooy li nga xamante ne ñoom dañoo ñii nag fi lañ commencé di boole dañ ne jullit fajar la ak jullit gée voilà loolu moom li nga xamante ne nii. am na lenn ci Maliki yi rahmatullah alayhim yoo xam ne lii lañu wax fukkeel bi di dixième bi ñoom ñu ne noono suba la pas suba dëgg la waaye du suba ak gémme suba ak tàkkusaan la ñaari julli yooyu ñooy salaatul wusta léegi nag mbir maa ngi noonu onzième bi di fukk ak benneel bi ñoom ñu ne mooy salaatul jamaa mooy julli mbooloo rek voilà julli mbooloo yi loolu mooy salaatul wusta léegi nag douzième bi ñu ne ñoom mooy al witru quoi mooy li nga xamante ne nii mooy salaatul witri mooy julli witar booy witar bu tóol boobu la ñu ne loolu la léegi nag mu am li nga xamante ne mooy treizième bi muy fukk ak ak ñett bi ñoom ñu ne non noo non kii la mooy salaatul xawfi mooy jullit tiit te lool gisoon nañu ko ci lu ñu jiitu woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag quatorzième bi ñoom ñu ne mooy salaatul iid mooy iidul adha mooy li nga xamante ne nii mooy julli mooy julli tabaski voilà bu ñuy julli tabaski julli joo jële ñuy julli ci tabaski ñu ne julli jooju la dee léegi nag li nga xamante ne nii mooy quinzième bi di fukk beeg juróom ñoom ñu ne non mooy mooy mooy du mooy yi nga xam ne korite voilà loolu mooy mooy salaatul wusta léegi nag li nga xam ne mooy seizième wax bi fukk bi ak juróom benn ñu ne mooy salaatu duha mooy julli yoor yor loolu la am ñoo xamante ne nii dañu ne di séem di septième wax bi muy li nga xamante ne ñaar ci fukk bi ak juróom ñaar ñoom ñu ne ñu ne ñu ne kii la rek moo mooy benn la ci ci ci ci ci ci juróomi julli yi quoi sauf que ñii waxuñu ban julli la ci yooyu dañ ne daal benn la ci léegi nag dix-huitième bii ñoom ñu ne mooy mooy julli fajar wala asr wala wute naag bi ne fajar la ak asar bii dañ ne ñoom dañu ne bii la wala du bee voilà bii la wala beneen bi rek fajar la wala li nga xam ne mooy tàkkusaan léegi nag loolu mooy dix-huitième bi dix-neuvième bi ñoom nag dañoo <clears throat> dañoo taxawandi ci mbir mi mooy daal jëluñu ci benn décision dañ ne ñun daal salaatul wusta comme ko wax yi boroom xam-xam yi yëpp wax yi wax yi bari na ñun daal duñ ci jël benn décision léegi nag li nga xam ne mooy vingtième bi boobu moom ñu ne mooy salaatul layli mooy julli guddi mooy naafilay guddi léegi nag waaye yii nii yépp wax nañ ne bi nga xam ne moo ci mooy bi ci dëgër te loolu mooy waxu Seydina Ali ibn Abi te mooy <coughs> ci mazhab yi mooy mazhabu xanafiya yi te moom tamit mooy moom lay imaam Ahmad te tamit ñu bari ci madahib yi sax ay Shafi'i ye yeeg ñu bari ñoom moom comme niñ la ko waxee woon dañ ne loolu la voilà te loolu mooy li gën dëgër fu comme ni xadis bi ne saxiixay ni boppam moo leen ne salaatul asri lii la moo leen ne moom moom keroog moo ko wax shaghaluna gaal nañuy préoccupé ani salaati ci julli al wusta ani salaati al wusta salaati al asri ci julli ji nga xamante ne mooy julli ji duggu doomu ji te mooy julli tàkkusaan kon wallahu ta'ala alam wala nag mu ne muy continuer nag kon wa qumu lillahi qanitin jóg leen ngeen taxaw di jullil borom bi tabaaraka wa taala di ko toroxlul ngir moom dong bu ci na sell ngir moom mu ne nag fayin xiftum bu ngeen ñëwee nag julli ji ma leen dig mu fekk leen ci jamono yoo xamante ne nii wayin xiftum mooy tiitaange gi dafa gën a euh, raj dafa gën a xam nga gisoon nañ ci suratul nisaa yi salaatul xaw fi ni ngay jullee bu dee <coughs> dañoo nekk bi naan yonent bi saa saa bu dee na nga nekk ak ñoom fa aqamta lahumus salaa nga taxawal ñoom julli fekk boobu ñu la wax salaatul xaw fi ça dépend rek yi fan lañ la féetee mooy julli tiit noon yi jàkk ab yow féeteeg yow waaye loolu noonu mooy xeex dina mooy xeex bi soit commencé gul wala commencé na mais am ngeen ay. période de repli yoo xam ne dañuy taxaw ku nekk di observer sa morom ci yooyu la salaatul xawfi bi ñu gisoon yonent ma ne saa saam di jiite nit ñi ak nam leen waxoon <coughs> nañ ko doon defee waxoon ko ci suuratu nisaa yi waaye bii nag mooy bu dee ne gi daa gën a takkarnaase nag bu boobaa mu ne fa in xiftum bu dee ne nag mooy yéen yéeféri dañ leen a acculé xare bi tar tar tar loo xamante ne nii xam nga keroog diñ ne meeg xandax bi nga doon wax keroog yonent ma ne saa saam doon wax lii lu tax julli woon salaat bii nii ñu ne la non boobu yàgguloon comme ni nga xamante ne nii noonee la ko ku mel ni Ibnu Umar wala radiyallahu anhu foog naa moom la wala wala kenn ci sahaaba yi wala Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma am na ku ci ne temps yooyu laay bi wàcculoon moo tax suuratul baqara buñ la a a wàcc a wàcc xam nañ ne alxuraan day am ngay xoola iqra iqra moo njëkk a wàcc est-ce que iqra lépp a wàcc iqra daa wàcc ba allama al insaana maa lam ya'lam mu yem foofu et yeneen affaire wàcc après le kallaa daal di ñëw voilà bu kenn foog ne buñ nee iqra njëkk a wàcc iqra daa ñëw wàcc de 1 à z ah non non non non non non non mbir yi suur saar bi yëg noonu la <laughs> kon nag affaire yaa ngi noonu le muy lu am solo kon nag suñu borom ne nag fii mooy bu dee mbir yi dafa takkarnaase gaa yi songu leen songu mu doy waar bu boobaa nag fa fayin xiftum bu dee ne fii mu ne mooy mooy zamanul fa nga xam ne ñaari armée yi roofaloon nañ gaa yi di dóorante jaasee ki way épée yeeg bal yeeg yooyu ak yooyu bu boobaa kan fan lay jiitee nit suñu borom ne noo waaw kay bu dee loolu nag fari farijaalan julli leen di dox di di dox ak seen tànk mooy di di wax allahu akbar di dóor ay bal di sëgg di kii di dem ah, noonu nay dem rek di def nii di dóor di laqatu di kii na allahu akbar loolu amul naan consommé amul concentré ñu ne la waaye concentration day farata ci julli bu doon farata la ci julli mbag moom génne leen ma ci julli ju baax man moom loolu mën naa ko assurer voilà alhamdulilah ba ñu borom bi tabaaraka wa taala deful muy farata ci julli di concentré wu kon nag <coughs> te bu boobaa noonu ko jullee noonu la gëne ndax lu nekk la la borom bi teg na mu gëne mooy nam la ko tege jamono jëm la ko tege léegi nag kon mu ne bu dee kon tiitaa ngi di fa jéggi dayo noon yi acculé leen xare bi tar tar mu ne boob dee leen julli farijaalan di dox di julli aw rukbaana wala ngeen yéeg ci seen fas yi wala seen gëléem yi wala seen char de combat yi wala ci seen F-16 yi wala seen avion de chasse yi wala seen hélicoptère de guerre yi tey julli di si lancer ay bomb xanaa allahu akbar de fa idaa amintum léegi nag bu dee da ngeen a dem ba nekk ci sécurité nga xam ne xare bi dal na lépp jeex na jàmm am fadkurullaha na ngeen tudd seen borom mooy leen ko jullil kamaa kem na nga xam ne allamakum noonee la leen ko xamee wala woon jàng jàngalee leen ko woon maalam takunu ta'lamun comme ni nga xam ne noonu la leen ko xamale woon avant lii di xew na ngeen du jullee noo nele mooy salaatul xawfi kenn manu koo qiyaas ci dara ndax maa xaraja ala al qiyaas fa ghayruhu anhu la yunqaas loolu ab règle la bu am solo lu génn ci qiyaas mooy doolu loon demee nii kenn du jullee loolu voilà mënoo ñëw naan man bu liy xewee kon lii laa jullee déedéet déedéet léegi nag kon na ngeen jullee comme ni nga xamante ne kamaakeem ni nga xamante ne bu lépp dalee julli leen comme na ngeen ko doon defe ak la nga xam ne kamaakeem ni nga xam ne allamakum la leen xamal seen borom maa loo xamante ne lam takunu nekku ngeen woon de ta'lamuna doon ko xam lu jiitu lim lii wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala